su fekkee nag moom góor gi daa yem ak ñoom ñu sëtaat loolu mooy kaana zalika baynahu bayna axawaatihi wa bayna axawaatihi mooy bu fekkee yooyu moo daraja nga xam ñoom ñëpp ay sëtaat lañu bu fekkee nag moom loolu féete suuf nga xam ne ñoom sëtaat lañ ñoom jigéen ña moom muy sëtaataat loolu mooy lim ne aw man fawqahu min xammaatihi kon ñoom dañu nekk ay bàjjanam moo tax waaw koy daal moom moom sëtaat mbaa sëtaataat bi dina mën a ànd ak sëtaat yooyu mbaa sëtaataat yooyu yooyu moom ñu jël la nga xam ne moo des séddoo ko góor ñaar jigéen benn la des na bul fàtte ne ab suus ab ceer lay doon ndax bu fàtte ne doom bu jigéen moo fa nekkoon ak ay sëti jigéen yoo xam ne ñoo gën a jege doom bu jigéen jël genn wàll boo defoon juróom benn tegg la ñett mooy genn wàll sët bu jigéen bu dee benn bu ëppee benn jël sulus muy benn ñeent dem na bu ñeent demee mooy sulusaani ñaar moo des na mooy sulus loolu na moo des walaay doxalu du dugg nag fii daalika ci loolee man ka nga xam ne daxala duggoon na fii sulu say nit ñaari sulus ña min banaatu ibni ci doomu jigéen doom bu wóor wa daa wax ne ñi nga xam ne ñoom sëtaat lañu xam nga ñu ëppale wàll ndax ñoom sulus lañ yor di ko bëgg a séddoo ak góor gi àndal te xam nga sët ya kese moom sudus moom lañ yoroon bu defee ne ñu gën a jege jëlul sudus ba daañu mën a bokk si waat ci sulus boobu le seetlu loolu dalay wax ne la sëti jigéen yi nga xam ñoo gën a jege te am nag doom bu jigéen ba daal doon ab sulus ba nga ko booleeg nisfu jigéen ja ba doom bu jigéen bi mu nekkoon sulusaani wala mooy man daxala fi sulusay ni waaw ndax nga xam ne dama nekk moom sët dong daal tegg benn ci juróom benn ña doom bu jigéen tegg ñett boobu kon sulusaani baa ngoog ku bokkoon ci sët yu jege ba doon ci sudus ba doo mën a bokk si waat ci sutaat yi la ñuy doon nga xam ne sulus la wa miraasul uxti doon mbokk mu jigéen ak cheikh yi xatimit ab xarit ak nis fu mooy genn wàll walis na tey ni ñaar fa saa yi ba topp lu ko ëpp ak sulusaani mooy ñaari sulus boo xasee xam nag doom bu jigéen digg na muy def ak sët yu jigéen ya am nañ daan doon ne say boo xam ne mbokk mu jigéen ndey ak baay ak mbokk jigéen ci wàllu baay ñoo xaw a niroo ci wet li mu la waxagul fii mooy bu fekkee daa faat bàyyi ku jigéen ku mbokkal ndey ak baay waaye kenn dong la genn wàll lay am moom bu mu bàyyee benn doom bu jigéen digg ñëwee moom mu am genn wàll kii genn wàll lay am ba tey bu bàyyee lu mat ñaari mbokk jigéen ñu mbokkal ndey ak baay mbaa ñu ëpp ko waaye góor waxu ca kon dañuy jël sulusaani te da nga ne woon doomu jigéen digg itam bu fekkee dañoo limu dañ jël sulusaani ku góor waxu ca xam nga ni xam nga ni fii ñoo ko bokk fa in kaanu ndem nekk nañu ixwatan di ay bokk yu góor wa axawaatin ak ay bokk yu jigéen shaqaay xaw di ay xarit aw li ajum wala ñeel wàllu baay fal maalu kon alal ja bay na xum nekk na seen diggante li dakari ñeel na góor ga mis lu xaas jil unsa yi kenn cërut ñaari jigéen xam loo moo xam néew nañu aw kat aw katuroo wala ñu bari daa wax ne bu fekkee ne nag mbokk ya dañoo féete wàllu ndey ak baay ñoom ñëpp te jaxasoo ñeeri góor ñeeri jigéen kon day mel ni rek boo fekkoon ay doom yoo xam ne yee jigéen la yee góor lañ nañu séddoo góor ñaar jigéen benn rek noonu la mbokk yee def jàpp ne kon bu fekkee kooku daa faatu bàyyi ay mbokk yoo xam ne ñee lañ di ay góor ñee di ay jigéen waaye ñeneen ci moom daraja ñoom ñëpp dañoo bokk moom ndey ak bàyyi kon buñ fa nekkee ñoom dong da ngay jékki-jékki sédd leen la fa nekk lépp góor ñaar jigéen benn buñ fa nekkee borom cër nga bàyyi ba cër yi génn la des nga sédd leen ko góor ñaar jigéen benn ba tey bu fekkoon ne dañoo bokk ak moom bàyyi doom it noonu la ñu wàllu ndey moom moo xaw a yof waaye jàppal ne wàllu ndey bàyyi bu amut wàllu bàyyi moo koy moo koy wecci fi mu toll nii ku faat te amul ku jigéen ku mbokkal ndey ak bàyyi te mbokkal bàyyi moo koy wecci bu fekkee bàyyiwul ab lim ñee di góor ñee di jigéen ñu mbokkal ndey ak bàyyi waaye bàyyi nag lim ñu mbokkal bàyyi dong ñee di góor ñee di jigéen ba tey ñoo wecci dañu daal taxaw rek séddoo góor ñaar jigéen benn moo xam dañoo néew moo xam dañoo bari loolu mooy moo xam mbokk yu góor yi dañoo bari yu jigéen ya néew mbaa yu jigéen yi bari yu góor yi néew lépp ñoo ci yemoo moom ñu xasee jaxasoo rek dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn wal axawaatu mbokk yu jigéen ya maxal banaati ànd ak doomu jigéen digg ya kal xasabat ñi ngi mel ni way asabaal laxun na ñeel leen yoris na danañu doon maa la nga xam ne fabala des na xan xun na ci seen gannaaw wala yu ba waaye duuful dogal laxu na ñeel leen ñoo mbokk yu jigéen ya maaxoon na ànd ak doomu jigéen digg ya loolu sew-sew la ci miraas bu mat a jàpp ndax dañoo wax ne menn mbokk mu jigéen moo xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay ndegam kenn la genn wàll la war a am suñu matee ñaar mbaa ñu ëpp ko waaye góor àndu ca ñu am sulusaani ñaari ceer ba tey it xam nga ne mbokk mu jigéenum ndey ak baay su amul mbokk mu jigéen ci wàllu baay moo koy weccee bu dee menn ma mu donn genn wàll bu dee ñaar mbaalu kopp te ànduñoo góor ñu donn ñaari sulus mu lay xamal ne la su doom bu jigéen xasee am nag moom mbaa sët bu jigéen moo xam doom bu jigéen ba day kenn mbaa daa limu moo xam sët bu jigéen ba day kenn am dafa limu su boobaa mbokk yu jigéen yooyee féete ca ndey ak baay mbaa ci wàllu baay doo leen waxalati benn cër da ngay bàyyi rek ba doom yu jigéen ya jël la ñuy jël mbaa sët yu jigéen ya jël seen wàll ba noppi la des nag moom la mbokk yu jigéen ya di jël mu néewoo mu bari man nga koo misaale bu nit génnoon àdduna bàyyi doom bu jigéenam muy kenn mu bàyyi mbokk mu jigéenum nderek bàyyi mbaa mbokk mu jigéenum wàllu bàyyi muy kenn su boobaa doom bu jigéenam ak mbokk mu jigéenam moomee ñoo yemoo képp wàll waaye kat daa tombe rek yem ca ndax dañuy jàpp ne boo defee alal ja ñaari genn wàll muy ñaari xaaj doom bu jigéen ba moom day jël genn wàll ga muy wàllam te yoon moo ko jox mbokk mu jigéen moomee nag féete ca ndey ak baay mbaa ci wàllu baay nag jël ba ca des ci kaw moo fa des rek kon la fa des daa doon genn wàll waaye bu ko yéesoo nit moom lay teggi mën nga koo misaale su fekkoon ni doomi jigéen ya mat nañu ñaar mbaa ñu ëpp ko ba jël sulusaani muy ñaari ceer su boobaa mbokk mu jigéen da rek bàyyi wala moom bàyyi ba fa nekk la fa des muy benn ceer moom rek lay jël kon seetlu nga loolu takk-takk la bu mat a jàpp ci miraas wala miraas deetub dono lil ixwati ñeel bokk yu góor ya wal axawaati ak bokk yu jigéen ya maxal abi ànd ak baay wala maxal wala du caageen ànd ak doom ak dëkkar ju góor aw maxa wala di wala di wala ànd ak doomi doom ba tey ci wóor ko tax di wax say boo teel jàpp takk-takk boobu ci miraas bu fekkee ne bàyyi jur ki faatu nekk na fi mbokk yëpp daan nañ amuñ men men mbokk mi doon bu doom bu góor xasee am jàppal ne mbokk yépp daan nañ amul menn menn mbokk mi doon bu sët bu góor xasee am jàppal ne mbokk yépp yépp daan nañ waaye nag doom ju jigéen ak sët bu jigéen ak maam ju góor duñu daaneel mbokkum ndey ak baay ak mbokk ci wàllu baay tey ku faatu woon bàyyi doom bu jigéen wala ay doom yu jigéen mbaa sët bu jigéen wala ay sët yu jigéen bu fa ay mbokk yu jigéen nekkee bokk néew bi ndey ak bàyyi moom yu góor yi ñooye moo mbaa ay mbokk nekk fa bokk ak ki faatu bàyyi muy ay góor ak jigéen ñooye moo bu desee rek dañuy miraas rek génn cër yi la des rek ñoom ñoo ñee nga xam ne ñoo di mbokk ya ci wàllu ndey ak bàyyi wala ci wàllu bàyyi ñoo koy féetewoo bu desul nag ñu xam desut waaye ci misaal bu fekkoon ne kooka daa faatu bàyyi benn doom bu jigéen daal di bàyyi ay mbokk yu jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi mën naa doon kenn mën naa doon mbooloo góor mën na caa rax mën na caa bañ a rax doom bu jigéen bu bu dee kenn genn wàll lay am la des nag ñu bokk ne ba ndey ak baay daal di koy fab bu fekkoon itam nekkuñu fa ña bokk ak moom baay ñooy fab la fa des gannaaw bu doom bu jigéen ba mbaa sët bu jigéen ba fabee wàllam ba noppi maam mu góor nag moom bu fi nekkee mbokk yooyu bokk néegu ndey ak bàyyi mbaa bàyyi daanaka ñooy xaw a yemoo daraja moo tax sax dañuy sàkk bunt boo xam ne dañ fay ràññeel nañu jëflante moom maam mu góor ak bokk yooyu bokk néew ba ndey ak bàyyi wala bàyyi li mat takk foofu daal mooy mbokk yi nga xam ne ndey dong lañ bokk ak ki faatu ñoom ñoo yomba daaneel nga xam ne bu doom bu jigéen xasee am képp ku bokk ñu néew ba ndey dong dal nay daanu bu sët bu jigéen xasee am ku bokk ñu néew ba ndey dong dal nay daanu su maam ju góor xasee am ku bokk ñu néew ba ndey dong dal nay daanu nga xam ne kon doom bu jigéen sët bu jigéen maam ju góor mën nañoo daaneel mooy mën nañoo tee doon mbokk ci wàllu ndey dong te loolaay am bu wér a wér te nag duñ tee doon mbokkum ndey ak baay ak mbokk ci wàllu baay nga jàpp boobu teqale wala ixwatu mbokk li abi ñeel wàllu baay fii xadami shaqaax ñàkk ay xarit ka shaqaax ñu mën ay xarit zukóorihim seeni góor wa inaasim ak seeni jigéen loolu doon nañ ko wax léegi maanaam mbokk ci wàllu baay bu fekkee amut moom mi faatu ñu bokkal ndey ak baay ñu bokkal moom ci wàllu baay ñooy taxaw taxawaay ñu bokkal moom ndey ak baay bu dee góor ak jigéen wala muy góor kese mbaa jigéen kese lépp ñoo bokk àtte bi fa in kaanat dem am na waxtu mbokk mu jigéen shaqiqat mu di ab xarit waxtu ak mbokk mu jigéen aw axawaat wala ay mbokk jigéen li aju li aju ñeel wàllu baay fa nisf kon genn wàll ga li shaqiqati ñeel na xarit ba wala man ñeel na ka nga xam ne bàq ya des na la axawaat ci mbokk yu jigéen ya lil abi ñeel wàllu bàyyi ak sudus sudus la nga xamoon ci doom bu jigéen digg bu koy def ak sët yu jigéen ya mooy ñëwaat fii bu fekkee ki faat daa bàyyi mbokk mu jigéen moo xam daa bokk ak moom ndey ak bàyyi ak mbokk mu jigéen moo xam ne bàyyi dong la bokk ak moom mën naa nekk kenn mën naa ëpp kenn kon kan bokk ak ndey ak bàyyi ma mooy am genn wàll ga ka bokk ak moom bàyyi dong te jigéen mbaa mu ëpp kenn te ñu jigéen jël sudus ak juróom benneel te walaw kaanataa doonte nekkoon nañu it choq yi xëtan yi di ñaari xarit lam yokkun kon du nekk lil axawaati ñeen mbokk yi yooyu lil abi ñeel wàllu baay cheyun dara ilaa an yokkul rek dafa nekk maa xuna ànd ñoom dëkkarum góor te yàqu solo ba ñuy jël maa la nga xam ne baqee des na li dëkkaru ñeel na góor ga mis lu xaal dil unsa yi kem cërub ñaari jigéen bu fekkoon ne ñi bokk moom ndeeg bàyyi tey jigéen dañu xas mat ñaar mbaa ñu ëpp ko ba xas jël sulusaani ñaari ceer kon ñi bokk ak moom bàyyi dong bu ñu dee jigéen kese góor raxu ca duñ am dara dara dara bu ñu àndee góor la jël ci desoo séddoo ko góor ñaar jigéen benn te kat la nga waxoon ca doom jigéen digg bañ matee ñaar ba jël suusaan na nga ne woon sa di jigéen bu ñu dee jigéen kese góor raxu ca duñ am dara bu ñu àndee góor la jël ci la des séddoo góor ñaar jigéen benn wa miraasul uxti donub mbokk mu jigéen lil ummi ñel wàllu ndey wala axi ak mbokk mu góor lil ummi ñel wàllu ndey sawa an mbir mu mu way yemoo ak sudus mooy sudus li kulli waahidi ñel kenn ku ne nee na mbokk ci wàllu yaay moom bu xasee nekk menn rek muy góor ak mu jigéen a ci yemoo ab juróom benn lay am maanaam boo defee juróom benn xaaj rek mu am ca benn wa in katuroo ndeem bari nañu fa tulus kon tulus ba bay na xum nekk na seen diggante al dakaru góor ga wal unsa al jigéen ja su waaw nga yemoo lañu fii ca moom su ëppee benn rek mat ñaar mbaa ñett ñoo mbokk ci wàllu yaay ñu leen di boole sulus sulus mooy ab ceer ko defee ñu bokk ko séddoo ko yemoo ci képp foofu na nga bañ cee juum da ngaa miinoon bu defee ay góor ak jigéen te yemoo daraja góor ña ñaar ci la jigéen ña waaye jàppal ne fii moom mbokk ci wàllu yaay bu ñu def góor ñaar jigéen benn ñoom ñëpp ñoo ci yemoo ca sulus ba bu dee ñaar ak bu ko ëppee mel noonu daal ñoo ci yemoo képp wa yaxjubuhum dana leen yiir anil miraasi walis doon alwaladu doom wa banu ak ay doomam bu ne woon nag alwaladu wa waladuhoo mooy gën a gàtt wal abu ak baay wal jaddu ak maamu góor lil abi ñel wàllu baay maanaam mbokk ci wàllu yaay moom dañoo gaaw a daanu gannaaw boo tënkee ne bu fi bàyyi nekkee mbokk yëpp daanu bu fi doom ji góor nekkee mbokk yëpp daanu bu fi sët bu góor nekkee mbokk yëpp daanu da nga cay dolli ne bu doom xasee am doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay bu sët amee doonte jigéen la dana daaneel mbokk ci wàllu yaay su maam ji góor amee ba tey daaneel mbokk ci wàllu yaay nga xam ne kon am na ñett ñoo xam ne mën nañoo daaneel mbokk ci wàllu yaay te mënuñoo daaneel mbokk yi ci des ñett ñooyu nag mooy doom bu jigéen ak sët bu jigéen ak maam ju góor wal axu mbokk mu góor yaris dana doon almaala alal ja idan farada ne wéet na kaana moo xam nekk na cheikh yi xam di ab xarit aw li abin wala ñeen wàllu baay nee na mbokk mu góor moom ñi asabal la bokk amul benn cër boo koy waxal bu fi nekkee moom dong moo xam daa bokk néew bi ndey ak baay bu fa nekkul nag ka bokk ak moom baay tey góor taxaw ku mu ci mën doon rek moom la fa nekk lépp moo koy moom ndegam nekku fa kenn ko war a doon ku may moom waa shaqiq ab xarit yaxju bu dana yiir al axa mbokk mu góor lil abi ñel wàllu baay su fekkee mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay am na fa kon ku bokk ak moom baay kese dal nay daanu ndax ka gën a jege bu mënee jeexal alal moom ka ko gën a suufe day daanu kon nag mbokk mu góorum ndey ak baay bu fi amee rek ku bokk ak moom baay kese donte day góor it du tee mu daanu wa in kaana dem nekk na axun mbokk mu góor wa uxtun ak mbokk mu jigéen fa ak saru topp lu ko ëpp chaqa ay xadi ay xarit aw li abin wala ñeel wàllu baay bu ñu xarit rek mooy bokk moom ndey ak baay mel ni aw xarit ci moom di jubluwuñ ñu xaritoo fal maalu kon alal ja bay na xum nekk na seen diggante li dakari ñel na góor ga mis lu xal dil um tey ni kem cërub ñaari jigéen su fekkee mbokk ya fa nekk dañoo jaxasoo di góor ak ki jigéen waaye ñoom ñëpp ñoo yemoo dara ji ki faatu ni ki ñoom ñëpp ñu bokk ak moom ndey ak baay wala ñoom ñëpp ñu bokk ak moom baay kon dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn nga xam ne góor ga mooy ñaar ci lay jigéen ñaar ba in kaana dem nekk na maxal axi ànd ak mbokkum góor ma du sahmin boromub cër bu di akon jëkkeef bi ahli sihaam it ñooñ cër ya wakaana te nekk loxo di ko ñeel maa la nga xam ne baqee des na bu fekkee mbokk mu góor ba fa nekk te bokk néew bi ndey ak bàyyi mbaa bàyyi dafay nekk ak borom cër dañu bàyyi cër yi génn ba set la des na mu daal di koy moom waxan naa ko léegi wa kasaalika naka noonu yàkkul dana nekk maa la nga xam ne baqee des na lil ixwati ñeel bokk yu góor ya wala axawaati ak bokk yu jigéen ya li dëkkari ñeel na góor ga mis lu xabdul untayni kem cërub ñaari jigéen fa in lam yab xandeem de sut cheyun dara fala chey di dara la xam di leen ñeel ba tey waxan naa ko léegi maanaam mbokk yi bokk néew bi buñ jaxasoo di ay góor ak jigéen waaye ñoo yemoo daraja ci bokk ak moom ndey ak baay mbaa bokk ak moom benn baay kon bu fekkee ne borom bi cër am na fa ngay génn cër yi ba noppi la des nag ñoom ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn bu jeexee tàkk nag kon duñ am dara dara mel ne bu fekkoon ne ki faatu dafa bàyyi jëkkër ak mbokk mu jigéen mu bokkal ndey ak bàyyi léegi nag mu des nag ay bokk yu bokk ak moom bàyyi dong tey góor ak i jigéen xam nga ne kon su jëkkër jëlee genn wàll mbokk mu jigéen ndey ak bàyyi di mel jël genn wàll alal ji jeex tàkk kon ñu féete ci wàllu bàyyi jaxasoo di góor ak i jigéen moo bu doon ay jigéen kese ak bu doon ay góor kese ñoo yemoo duñ am dara dara ndax kuy xaaru des moom bu desul rek nga ñàkk illa an yakkoon dara bu dafa nekk nag fii ahli sihaami ci ñooñ cër yi ixwatun ay mbokk li ummi ñeel wàllu yaay xadd warisoo ñoo xam doon nañu ak sulus a sulus waxat baq yi te des axun mbokkum góor shaqiqun mu di ab xarit aw ixwatun wala ay bokk zukoorun yu góor aw zukoorun wala ay góor wa inaatun ak jigéen shaqaayiq yu di ay xarit maa xam ànd ak ñoom da lay wan foofu masala moo xam ne siiw na ci téere miraas yi maanaam su fekkee bañ teggee cër yi ba mu jeex dafa am ñu bokk moom ndey ak bàyyi doon xaaru des te desul dara waaye nag boo dee xool ña teggi cër yi ba mu jeex da ca am ñoo xam ne ndey dong lañ bokk ak ka faatu nga xam masala moomu daal lañ koy misaale masala moo xam ne ndey am na ca wala maamu jigéen jëkkër itam nekk fa mbokk ci wàllu yaay nekk fa te limu boo weesoo ñooy nag nga teg ca ñu bokk moom ndey ak baay te ay góori kese mbaa ñu jaxasoo di ay góor ak jigéen kon moomu masala juróom benni cir la war a doon ndax borom suddus bi nga xam ne moo ci am mooy benn muy yaay ji nga tudd wala maam mu jigéen ku mu ci mën doon ab sudus ab juróom benneel lay war a teggi te kon faaw nga def alal ji juróom benni xaaj su kooko teggee benn muy sudus jëkkër war a am ñett muy genn wàll ndax doom amut sët amut kon ñeent dem na mu des ñaar nag mbokk yi ci wàllu yaay buñ xasee limu ëpp benn rek ab sulus ab ñetteel lañ war a jël te xam nga juróom benn ñaar moo di ab ñetteelam maanaam moo di ab sulusam kon juróom benn yépp jeex na tàkk te am na ñoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay nga xam ne ñoom dañoo jaxasoo di ay góori ki jigéen mbaa bokk ñu di ay góori kese waaye daal boo leen seetee moom ñoo ñee bokk ak moom jenn ndey ba jël ceeru alal ja muy ñaar ci juróom benn ya ñoom ñoo ñee ak ñoom ñii doon xaaru des ñoo yemoo képp bokk ak ñoo yemoo képp ci bokk ak ki faatu jenn ndey waaye ñoom ñi ñoom dañ cee boole bokk ak ki faatu bàyyi boole ca loolu nag moo leen moo leen doon tax a xaaru des te desul dara lii ba mu njëkkee xew ci jamonoy Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu nii rek la defan daa daal di bàyyi jëkkër teggi ñett ndey ma fa nekk mbaa maam mu jigéen ma fa nekk teggi benn muy sudus ña bokk moom jenn ndey te war a am ab ceer daal teggi ñaar muy ab ceer mu daal di bàyyi ña bokk ak moom ndey ak bàyyi ñu ñàkk mu ne leen yéen da ngeen doon xaaru des te desul dara ba mu delloo xewaat nag ba tey ci jamonoy Omar ñoom ñoo ñee nga xam ne ñoo bokk ak moom ndey ak baay ñoo wax Omar ne ko waaw nun dey ñee nga xam ne ñoo doon ceeru alal ji ak nun ñi ak ki faatu jenn jenn ndey ji noo ko bokk nga xam ne sunu baay bee rek nu bokk ak ki faatu moonu xañ moonu tee am waaw tee noo sànni sunu baay fële bañ koo limaale mel ne aw doj woo sànni ci géej rek wala bokk muy mbaam rek nga xam ne daal ñun ñëpp noo bokk bokk jenn ndey nu bañ a limaale sunu baay bee tan bokk ak ñoom seen sulus bee muy ceer bee rek ndax ndey ji moom jenn jee baay bi rek moo nar a xañ naka ñu wax loola nag Omar seetluwaat ko daldi rafetlu loola wéyal ko ca la ñu doxee nag te àttee masala mi noonu saa yoo xam ne am nañu bokk ka faatu ndeeg bàyyi doon xaaru des te desut te am ca ña teggi saam ya ñoo xam ne ndey dong lañ bokk ka faatu teggi ceer ba ñu daal di far boole ñu doon xaaru des bokk ak moom ndeeg bàyyi ak ñooñee teggi woon ceer ba ñu far yemoo rek bokk ceer ba séddoo ko yemoo ca képp nag duñ ko def góor ñaar jigéen benn déedéet dañuy mel ne ñoom ñëpp ndey rek lañ bokk ak kafaatu daal di séddoo ceer boobee yemoo ca kepp-kepp góor du ëppale jigéen walaw kaana doonte nekkoon na man baqiya ka des ixwatan di ay bokk li abi ñeel wàllu baay lam yu saarikoo duñ bokkaaleeg al ixwata bokk li umi ñeel wàllu yaay li xuróoj yi ngir seenu génn an wilaadatu um walis jurum ndey ja nee na nga seetlu ne bu fekkoon ñoom xaaru des bàyyi képp lañ bokk ak néew bi kon dañuy ñàkk ndax ñii la leen tax a doon mooy ndey ji ñu bokk ak ñu jël sulus bi rek ndey ji ñu bokk ak bokk yi ci wàllu ndey dong moo tax ñu ñu bool leen ñoom ñu bokk sulus ba waaye bu fekkoon ne ñoom xaaru des dañoo doon ay bokk ci wàllu baay su boobaa dañuy ñàkk ndax ndey ji tax ñu doon ndey ji tax ñu féete ci wàllu yaay di doon bokkuñu ko wa in kaana dem nekk na man baqiya ka des waxtaan di mbokk mu jigéen aw axawaat ni wala ay mbokk yu jigéen di aboo yi ne ñeel ñaari waajur aw li ibn wala ñeel wàllu baay waxi la kon sompaleef laxu na ñeel leen bu fekkoon ne nag ñaroon xaaru des te bokk néew bi ndeeg baay dañuy ay jigéen ñi kese góor raxu ca su boobaa kon du nekkati masala mustarika ndax kon dañoo tegg saam yi rek saam yi nar a manqué waaye xam nga ne bu dee menn bu ji bu dee menn mbokk mu jigéen ci wàllu ndeeg baay war na am genn wàll bu dee lu ko ëpp war naa am war nañoo am sulusaani te xam nga ne bu fekkee du ndey ak bàyyi itam ñëfeeti ci wàllu bàyyi bi ndey jigéen kese ba tey kenn ka loolu lay def jël genn wàll du ëpp kenn ka itam jël sulusaani kon ñi mu la wax ni juróom benn yi nga defoon mu jeex tàkk bu fekkoon ne dafa desoon day menn mbokk mu jigéen mbokk néegu ndey ak bàyyi da ngay tax saa mi def ko juróom-ñeent ñett ya ngay ci dolli ci juróom benn ya nga jox ko jigéen ji bokkagul ndey ak bàyyi sompogee ko waral suñu ëppoon kenn doon ñaar nga somp ñeent dolli ca mu ànd juróom-benn muy fukk maanaam kon la nga defoon juróom-benn saam da nga koy soppi muy fukki saam bu ko defee fukki saam nag léegi ñeent yi nga ci yokk ci ay saam ña bokk ak moom ndey ak bàyyi tey jigéen ñoo ko moom loolu nag jàppal ne bu fekkoon ne ka des dafa bokk nag moom bàyyi tey jigéen tam mbaa moobu kenn tey jigéen tam atte bi noonu lay mel wa in kaana dem nekk na min xibali ummi ci wàllu yaay axun mbokk mu góor waaye du mu di mel aw waxtu wala mbokkum jigéen dong lam takun kon du nekk mustarikatan di masala mustarika wa kaana te nekk maa baq ya la des bil ixwati di ñeel bokk ya in kaanoo neem nekk nañu dukóoran di ay góor aw dukóoran wala ñu ay góor wa inaasan ak jigéen nee na bu fekkoon ne ci wàllu yaay lim wuñu woon nga xam ne bokk ci wàllu yaay kenn képp la muy góor mu jigéen a ci yam xam nga ne kon ab sudus lay jël mooy benn lay teggi te bu teggee benn faaw mu des bennaat bu desaatee benn nag ko ñaarul xaaru des jël ko du nekkati masala mustarika seetlu ko bi nga ko defee juróom benn bu fekkoon ne ba jëkkër teggee ñett yaay ci misaal teggi benn mbokk ci wàllu yaay kenn képp la muy góor muy jigéen moo xam nga benn lay tey kon muy sudus kon dana des benn ndax juróom rek moo dem des na benn su boobaa kon ña bokk moom ndeeg bàyyi doon xaaru des kon des na benn benn ba la ñuy jël rek séddoo ko wa in kunna ndem nekk nañu inaasan di ay jigéen li aboo yi ni ñeel ñaari waajur aw li abin wala ñeel wàllu baay waxi la kon sompaleef laxu na ñee leen ak baamu gu leer naññ na rek fekkoon ne bi nga joxe juróom juróom benn yi ba mu jeex ka amut day jigéen ji bokk ak moom day bàyyi mbaa mu ëpp kenn xam ne kon bu dee kenn ki nisif la bu dee lu ëpp kenn ki sulusaan la su boobaa da ngay somp ni ma waxoon léegi bu dee kenn dong nga somp ñett saa mi soppi ko juróom-ñeent bu dee ñaar mbaalu góob nga somp ñeent muy sulusaan yi la nekkoon juróom benn soppi ko fukk wala axu mbokk mu góor lil abi ñeel wàllu bàyyi ka shaxis mi ngi mel ni ab xarit fii xadami shaxis ñàkk ab xarit illa fil mustarika na rek ci masala mustarika mbokk mu góor mu bokk ak ki faatu bàyyi dong day wecci ka bokk ak moom ndey ak bàyyi tey góor lu may nag ci masala mustarika mi nga weesu masala mustarika mi nga weesu ka doon xaaru des bu dee góor gu bokk ak néeg bi ndey ak bàyyi te gis nga ne jeexoon na dañ koo jël boole kook mbokk yi ci wàllu yaay ñu bokk sulus ba séddoo ko yemoo ca képp te nag bu fekkoon ne ka desoon di xaaru des wàllu baay dong la kon xam nga la tax ñu doon muy ndey bokk ko ñoom su boobaa kenn du ko boole seen ñoom moo tax mu ne la mbokk mu góor ci wàllu baay mën naa wecci mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay ba mu des ci masalam mustarique moom mënu ko caa wecci mënu faa taxaw taxawaayam wabnul axi doomi mbokk mu góor kat axi mi ngi mel ne mbokk mu góor fii xadamin axi ci ñàkk mbokk mu góor kaana moo xam nekk na cheikh yi xam di ab xarit aw li abin wala ñeel wàllu baay daa wax ne doomi mbokk day taxaw taxawaayu mbokk koo xam ne amul mbokk rek doomi mbokk mooy wecci mbokk dëgg-dëgg mel ne koo xam ne amul mbokk waaye am na doomi mbokk moo xam ne moo baayam ñoo bokkoon ndey ak baay kon kii mooy wecci baayam boobu fi nekkut nga xam ne kon niñ koy tegalee mooy mbokkum góor ndey ak baay mooy jiitu bu fa nekkul mbokkum góor kese tege ci wàllu baay buñ jàllee nga teg ci seen doom te njëkkee ki nga xam ne seen ñaari baay yi ñoo bokk ndeeg baay nga njëkki doom doo caa teg ki nga xam ne seen ñaari baay yi baay lañ bokk kooku doom mooy mujj wala yëri suñu doon ibnu axi doom yi bokk mu góor yi umi ñe wàllu yaay maanaam koo xam ne yaay doom ngeen bokk moom ci bopp dana doon wax na la sax ci ab cëram waaye doom nag moom du doon ñaari mbokk ci des mooy ki nga bokkal ndeeg baay tamuy góor mbaa ki nga bokkal baay tamuy góor waaw kay koo xal doom di doon waaye ki nga bokkal ndey kese moom doom du doon wal axu mbokk mu góor lil abaway ni ñeen ñaari waajur yax jubu dana yiir al axa mbokk mu góor lil abi ñeen wàllu baay ñi muy bëgg a tegale moom day def rek ku gën a jege moom te mën a jeexal alal gëla feet suuf moom daanu ku faatu bàyyi mbokkum góor mu bokkal ndey ak baay ak mbokkum góor moo xam ne baay dong la bokk ak moom ka bokk ak moom ndey ak baay rek mooy doon lépp lépp ka bokk ak moom baay moom du am dara ndax ñooye moo ci mën a jeex al te kee ma bokk ak moom ndey ak baay moo gën a jege wala axu mbokk mu góor itam li abi ñeen wàllu baay aw laa moo gën a yeyoo mi ni bini axin ci doomi mbokk shaqiqin mu di ab xarit ba tey xam nga ne mbokk ci wàllu bàyyi ndegam moom mbokk rek la moo gën a jege doomi mbokk kon nag su fekkee daa faatu bàyyi mbokkam ci wàllu bàyyi ak koo xam doom la ci moom ndax moom bàyyam ñoo bokkan ndey ak bàyyi kon mbokkam yi ci bopp mooy doon ki mbokkal bàyyi te doomi mbokk moomee moom daanu mooy bu mu axin doomi mbokk shaqiqin mu di ab xarit aw laa moo gën a yeyoo mi ni bi axin ci doom bokk li abin ñel wàllu baay su fekkee dafa faatu bàyyi ñaari doomi mbokkam yoo xam ne menn mbokk ma daa bokk nag moom day baay menn mbokk ma daa bokk nag moom baay dong ñoom nekkuñu fi waaye seen doom fi nekk kon ki nga xam ne daa bokk nag moom day baay doomam mooy gën a jege ka nga xam ne moom mi faatu baay rek la bokk nag moom dégam seen ñaar doom ñee fi nekk rek ki nga xam ne moo gën a jege nga xam ne bàyyi mag ki faatu ñoo bokk ndey ak bàyyi kooku mooy doon lépp wóob nu axin dooy mbokk nag li abi ñeel wàllu bàyyi jax jugu dana yiir xam man bàyyi tax li abaway ni ñeel ñaari waajur bu fekkee ne kooku daa bàyyi doomi mbokk moo xam ne moo bàyyam ñoo bokkan benn bàyyi am na bàyyi mu ndaw boo xam ne moo bàyyam ñoo bokkan ndey ak bàyyi ko it faaw rek mbokk yi day jeex dooy mbokk yi jeex nga door a tudd bàyyi bu ndaw moo tax kon dooy mbokk moom yi nga xam ne bàyyam ak néew bi ñoo bokkam benn bàyyi mooy gën a jege mooy doon lépp nga bàyyi nag bàyyi bu ndaw ba nga xam ne bàyyi bu ndaw la ci ki faatu te bokk bàyyam day bàyyi kooku du doon doy mbokk may doon faaw rek mbokk yi day jeex nga dooratul doy mbokk doy mbokk day jeex nga dooratul bàyyi bu ndaw waxam mun bàyyi tax li abaway ni ñeel ñaari waajur yax ji bu tana yiir xam man bàyyi tax li abin ñeel wàllu bàyyi soo demee ci bàyyi ndaw yi ko gën a jege te mën a jeexal alal mooy jël lépp te ko féet suuf daanu mel ne moom daa faatu bàyyi ñaari bàyyi mu ndaw kenn ki daal moom bàyyi mu ndaw la boo xam ne moom bàyyam ñoo bokk ndey ak bàyyi kenn ki nag baay bu ndaw la ci moom boo xam ne mook baayam baay dong lañ bokk kon ki nga xam ne mook baayam ñoo bokk ndeeg baay kooku ay doon lépp ka ca des moom daanu waxam mun bàyyi tax li abin ñeel wàllu bàyyit yaxu ji bu dana yiir ibana xam mun doomi bàyyi tax li aboo yi ñeel ñaari waajur wala ngaa tudd doomi bàyyi bu ndaw day fekk bàyyi ndaw yëpp jeex kon ku faatu bàyyi bàyyam bu ndaw boo xam ne mook bàyyam ñoo bokkoon bàyyi ak doom yi baayam joo xam ne moom seen ñaari baay yi bokk ndey baay kon baayam bu ndaw bi mooy jiitu kon mooy doon lépp doom yi baay ba du am dara wa bu na xam ne doom yi baay tax li abawee ni ñeel ñaari waajur yaxaj bu dana yiir ibu na xam ne doom yi baay tax li abin ñeel waaru baay ndegam baay bu ndaw moom jeex na desatut doom yi baay rek a des te am na ci ku am na ci ku gën a jege moroom ma ndax am na ci koo xam ne baay mag ki faatu ñoo bokkoon ndey baay kenn ka nag moom bàyyi ma ki faatu bàyyi képp lañ bokkoon kon ka gën a jege nga xam ne